fa yaqulu al-imaam al-haafiz Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fi lbaabi alhaadi wassab'iin wa an anasin radiya allahu ta'aala anhu annahu marra alaa sibyaanin fasallama alayhim wa qaala kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaf'aluhu muttafaqun alayhi kon ginnaaw xadiis biñ gis ci buntu bi ñu nekk wala ci chapitre di wax ci baabu tawaadu'i wa xafdil janaahi lil mu'miniin bunt bi wax wàcc sa bopp laaf ngir way ngëm yàlla yi ci suñu jotaay bii ñu génn alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis numéro six cent mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa naqasat sadaqatun min maal wa maa zaada allahu abdan bi afwin illaa izzaa wa maa tawaada'a ahadun lillahi illaa rafa'ahu allah gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko yëgle woon ñu war a gis tey xadis 604 juróom benn téeméer ak ñeent di xadis Seydina Anas ibn Malik xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam mu ne wa an Anas mu ne xadis bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu marra te ne moom da dafa romboon ala sibyaanin ci ay gone. romb leen fa sallama alayhim mu daal leen nuyu wa qaala mu ne kaana nabiyyu yonent bi ne alayhi salaatu wa salaam nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu doon def lii ngeen man Anas ma daal di koy def mu ne xadis bi muttafaqun alayhi xadis la boo xam ne ak al muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhima bokk nañ ko solo hadis bi war na ñëwaat hadis huit cent allah ci téere bi jàngat bu njëkk mooy hadis bi est dong ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko na ko noon al Abu Dawud. ak al imaam at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaam al-Bukhari rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabul istizaan baabu tasliimi ala as-sibyaan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 al-Basri rahimahullah an Sayyaar moo ko jëlee ci Sayyaar Abul Hakam al-Anazi al-Wasiti al-Basri kii nag bokkul ak beneen Sayyaar bi parce que Shu'ba al-Imam Shu'ba du ci Sayyaar mi kese la jëlee am na beneen Sayyaar bu siiw boo xam ne moom lay jëlee eh, nga xamante ne nii moom. Eh, eh, imaamu Shu'ba day jële ci moom mais du bi voilà kii mooy Sayyaar abi Hakam voilà kon loolu lu am solo la beneen Sayyaar bi nag mooy Sayyaar ibn Salaama Abul Minhaal du kooku nag kii mooy Sayyaar bi ñu la wax léegi an Saabit al-Bunaani mu jële ko Saabit ibn Aslam al-Bunaani Abu Muhammad rahimahullahu taala al-Basri rahimahullahu taala an Anas moo ko jëlee Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram ibn Jundub ah, an-Najjari Abu Hamza dhul udhunayn khadim rasulillah al-Basri radiyallahu taala anhu annahu marra ala sibyanin fa sallama alayhim wa qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu ni la ko al-imam ah, ah, al-Bukhari indi imam Muslim rahimahullahu taala moom kanta moom andi na ko euh, fi nga xam ne moom xam nga euh, andi na ko ci kitaabu salaam buntu bi surah yi def istihbaabu salaami ala sibyan andi na ko foofu mais andi na ko tamit euh, ci li nga xamante ne mooy kitaabu fadaa'il as-sahaaba andi na ko foofule moom imaamu mais muslim waaye surtout fii kitaabu salaam mu ne haddasanaa Yahya ibn Yahya mu nekk ñu nettali mooy Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman Abu Zakariya an-Naysaburi al-Minqari haafiz al-haafiz ñu gën koo xamee ci Rayhaanatu Naysabur rahimahullahu ta'aala qaala mu ne axbaranaa Hushaym mu jëloo ko ci Hushaym muy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qaasim ibn Diinaar as-Sulami Abu Mu'aawiya ibn Abi Haazim al-Waasiti al-Bukhaari al-asl rahimahullahu ta'ala an Sayyaar moom moo ko jëlee ci Sayyaar muy Sayyaar Abul Hakam al-Anazi al-Wasiti mi nga xam ne moom lañ gis sànq ci riwaaya Imaam al-Bukhari an Saabit al-Bunaani gis nañ ko sànq an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam marra alaa ghilmaanin bi mu ne ghilmaan gis nga ko sibyaanin fa sallama alayhim mu daal di leen mu daal di leen mu daal di leen nuyu kon nga gis na al-Imaam Muslim Abul al-Husayn rahimahullah moom noonu la ko solo kon xadiis bi ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi waa léegi ana ana ana man njàngat lañ ci lañ ciy jëlee ginnaaw njàngat yi ñu ne la njàngat yi mooy premièrement lëkkaale mag suñu bunt bi ginnaaw bi ñu gisee tax ri mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak wàccam waaw waaw xam nga loolu laa la doon wax bi ñuy gis xadiis bi ñuy tudd xadiisu Abdullah ya Aba Umayr Seyna Anas mii moo ko nettal nu Yonent bi saa saam dafa ñëw seen kër fekk Abdullah benn rakab bu ñu naan Abu Umayr mu triste nekk fële ndax daa am mu doon mu faatu woon mu ñëw ba ci moom nuyu ko voilà mooy bari na nit ñoo xam ne dañuy dugg ci kër wala ñëw benn mbooloo nuyu ñëpp bàyyi xale yi xale yi daal mel na ay xeer <laughs> mel ni ay meubles yu ñuy romb ñoom bokkuñ ci affaire yi quoi yeneen ci ma saab saab na xattaa xale yi neewul ni ñu ay xale lañu am non grawul quoi jarul ma leen di nuyu non moom da leen di nuyu waaw te Seyna Anas radiyallahu anhu kon ñu gis ci mooy xaasa sori woon na ak rëy waaw am na ñoo xam ne jombal nañ seeni nii nii nii gone parce que naan dañ la yàq quoi non wala non yooyu bokku ci quoi waaw xam nga wax nañ la imaamu Nasaa'i rahimahullah moom euh, bi ñuy def taxriij bi sànq wax nañ la xadiis bi ñu ko solo xam nga déggoo ñu wax ci al imaamu an-Nasaa'i rahimahullah mais moom am na nu mu ko soloowe noo xamante ne nii eh, Seydina Anas mii la jaar waaw foofu dane eh, mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yazuuru al ansar al ansara fa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ala ru'usihim wa yad'u lahum mu ne de yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa baaxoo woon di seeti wal ansaar yi Allah radiyallahu anhum bu demee fa yusallimu ala sibyaanihim buy dem xale yi bu leen rombee seen gone yi wala mu ñëw ca kër ya da leen di nuyu wa yamsahu ala ru'uusihim wa yamsahu ala ru'uusihim muy nekk koo xam ne bi eh, masa li nga xam ne mooy seen bopp yi wa yad'u lahum mu leen di ñaanal yàlla allahu akbar ñaanal leen yàlla defal leen ay xéewal ngërëmu yàlla akbar kon <laughs> waaw lii day wane na kon yàgg na ko def parce que xadis bi ñu nekk marra a sibyanin fa sallama alayhim day mel ni benn yoon kese la woon dafa romb gis leen <laughs> day wane ne mbir mi kon moom da koo yàgg a def moom alayhi salaatu wassalaam waaw léegi nag euh, euh, kii am na beneen càllale boo xamante ni sayyidna ku mel ni al Abu Nu'aym al Asbahani solo jamono mu jaar ci yoonu anas ba léegi sayyidina anas radiyallahu anhu mu ne intaha ilayna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana ghulamun fil ghilman fa sallama alayna waaw fa arsalani bi risala nee na yonent bi saa saam dafa ñëw fekk ñu ay xale ñu nekk ay gone ma nekk ci biir gone yi samay morom mu nuyu ma mu nuyu ñu ñun ñëpp daal di may yónni waaw nee keroog bi mu ñu yónnee <laughs> waaw am na nu ko al imaamul Buxaari nii solo ci al adabul mufrad foofu sayna Anas mu ne wa nahnu sibyaanun fa sallama alaynaa wa arsalanii fii haajatin wa jalasa fi tariiq yantazirunii hattaa rajaa mu ne yonent bi ba saam fekk ci biir gone yi samay morom mu ñëw daal di may daal di ñuy nuyu après mu yónni ma ci benn aajo ma dem doxal ko ko bi may dem moom mu ngi toog ci yoon wi quoi waaw loolu lépp di wane ak mu toog ci yoon bi <laughs> waaw mu toog ci yoon bi ci wet gi yantasiru nii di ma xaar hatta raja'tu ba li may ma daal di koy doxal allahu akbar loolu kon lëp taalee ba buntu bi mooy kon nañu xam ne nuyu yemul ci mag waaw yemul ci mag ñi dañuy dañuy nekk ñoo xam ne dañuy nuyu ñi nga xam ne ñooy gone waaw moo tax al imaam ibnu Battal rahimahullah mu ne dañuy jàng ci xadiis bi mu ne fii assalaamu ala sibyan mu ne nekk na fi salaami ala sibyan nekk na ci xéewal yi nekk ci di nuyu xale yi mooy tadribuhum ala aadaabi sharia di leen yar di leen euh, euh, fexe ñoo xam ne ñuy miin leen miinal ala aadaabi sharia ci tegginu mu ne wa fiihi tarxu al akaabiri ridaa al wa suluuk al mu ne waaye dañ ci jànge kënee mag ñi seenum yéere boo xam ne malaanum rëy muñ mën a sol ñu sànni ko waaw nekk mag jàpp ne comme niñ doon wax sànk rek xale yi duñ leen nuyu du leen nuyu day ñëw romb dem yoonam voilà moom yoonam na wuti ah waaw mu ne lii nag xadiis bii dañuy jàngal loolu nga sànni ko ko fële yow man mi te nga xam ne xale yi ay mbindeefu yàlla lañ yoo xamante ne gënoo leen a waaw te ne paase yaa leen mag yaa leen dem mukk gëmoo gënoo leen waaw te nag yonent bi ay saa saa mii doon ko def te mooy sangu jaam yi di leen nuyu loolu day wane ne loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a mat loo mën a taxaw mu ne bu ko defee mag ñu bu dee am nañ yére yi rëy yu ñu sol ñu teg ko fee wasuluku tawaadon te ñu sóobu yoonu wàcc seen bopp wal yinil jaanib ak woyof ak wet voilà xanaa nekkul ci baabu tawaadu'i wa xafdil janaahi lil mu'miniin ahakay buntu wàcce sa bopp waaye di wàcce sa laaf ngir way ngëm yàlla yi xataa gone yi ci la loolu loolu la bu imaam bëgg a wan an-Nawawi rahimahullah lëkkaale ba buntu moom di ko ne xataa tawaadu' nag nekkul samay maas ak ñi ma mag kese la waaw même ñi la féete suuf muy gone yi ñooñu da ngaa war a wàcc ci ñoom voilà loolu lu am am solo la kon loolu lu am am solo la wallahu ta'ala a'lam kon Eh. waaw léegi léegi nag mu am benn kii fii wenn masala waa léegi al imaamu an-Nawawi rahimahullah bi muy sarah xadiis bi ci al-Minhaaj sarh Saxiix Muslim ibn al-Hajjaaj rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi mu ne xadiis bi fa fiihi dañ ciy jànge istihbaabu salaami ala sibyaan mutamayyiz dañ ciy jànge ne eh, sopp bu ñu sopp ngay nuyu gone yi nga xamante ni ñoom ràññee nañ wan nad bi waaye tamit dañ ciy jànge eh, eh, ila tawaadu' waaw mooy almumayyiziin lu tax mu ne almumayyiziin parce que ñi nga xam ne ràññeewuñu même ñooñu li gën mooy di leen nuyu voilà mais almumayyiziin bu ko defee ñoom dinañ la mën a tontu dinañ xam jàpp mbir yi mais même ñeneen ñi sax dañ leen di nuyu voilà mu ne wan nat wan nat bi ila tawaadu' waaye xadiis wi nañ ciy jànge muy pousser nit ñi di leen xemmem loo di leen bëggloo di leen soppoo li nga xam ne mooy wàcce seen bopp wa badli salaami linnaasi kullihim ak eh, eh, ñëpp góor ak mag ak ñëpp a ci yam wa di wane tamit wàccam alayhi salaatu wassalaam wa kamaali shafaqatihi ala al-'alamin ak matu ah, li nga xam ne noon la ñeewante woon ah, yërëme woon mboolem mbindeef yi alhamdulillah léegi nag mu dugg ci liñ bu a mu ne wattafaqa al-ulama waaw alhamdulillah al-ulama ala istihbab as-salam xam-xam yi dëppoo nañ ci soppu nuyu ñi nga xam ne ñooy gone yi walaw sallama ala rijalin wa sibyaanin faradda salaamu sabi minhum hal yasqutu fardu fardu rabbi an rijal wala nag waaye masalaa ngi ginnaaw bi ñu ko soppee waaw kon rëy rëy luy nañ ko teg fee boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne mais bon lool moo ko waxee noonu parce que am na ñoo xam ne imaamul <laughs> moom moo ko waxe noon après dinañ ñëw nañ wax li mu wax ba pare <laughs> parce que am na ci boroom xam-xam yoo xam ne ñoom bon dañu jàppoon gone yi jaruñoo nuyu mais loolu na kese euh, comme euh, <laughs> al-Hasanul Basri <laughs> rahimahullah mais loolu mooy xadiis bu mel nii da koo jotewul woon loolu kese lañ mën a am ci moom loolu kese mooy njort bi gën a rafet buñ mën a am ci moom voilà mais moo tax bu imaam ne an-Nawawi ittafaqa al-ulama loolu après dinañ ci ñëw insha allah kon mu ne boroom xam-xam ni nañ wax li mu wax nañu que ne euh, sopp nañ day nuyu gone yi walaw sallama léegi nag laaj masala mais bu dee nit ki dafa nuyu ay góor gone yu fa nekk ñoo xam ne majeur bu ñu nee subyaan mooy ñoo xam ne majeur ñu quoi ah nee na nag farata salaamu sabi ñëpp noppi mag ñëpp noppi benn gone ci ñoom daal di tontu quoi ne waaleykum salaam waa léegi est-ce que loolu farataay euh, delloo nuyoo nga xam ne gisoon nañ ko bi biñ doon gis xaqul euh, muslimi alal muslim ci buntu ci ci ci ci riyaad bi gisoon nañ ko dellul ci buntu yooyu waaw ak bi jullit bi nekk am ci bu amal keneen bokk na ci bu la nuyoo nga fay ko léegi waa léegi comme que xale bee nuyu moom moo fay ñeneen ñëpp noppi mag ñi loolu est ce day wàcc ci ñoom mu ne am na ñaari wàll ci suñu euh, mbokk yi suñu àndandoo yi muy sa Shafi'i yi rahmatullah alayhi mu ne asahuhuma yasku li ci gën mooy day parce que dafa am ci ñoom ñoo xam dañ ne non bu dee la comme que moom laysa bi mukallaf du moom manu la teggil mukallaf yi ni nga xam ne moom ñoom la tegg waaw mooy gone gi comme que du mukallaf moom ñi nekk mukallaf ñooñu la nekk farata ci ñoom moom bu tontoo teggilu leen affaire bi Imaamu Nawawi nag rahimahullah ñeneen ñeneen sii day teggi kay comme que ci ñoom la nekk nuyu na fay na baax na mu ne nag loolu mooy li gën a dëgg asahuhuma yusqut yasqutu mu ne wa mithlu xilaafu fi salaatil janaaza hal yasqutu farduha bi salaati sabi mais loolu taxuñoo jool nañ romb <laughs> waaw mu ne walaw sallama as-sabiyyu ala rajulin lazima ar-rajulu ar-rajulu radda alayhi ah radda as-salam mu ne bu ab xale rombee benn waay benn mag nuyu ko ku ko mag koo xam ne kooku moom day war par force parce que que xaqul muslim yi day ñëw kooku dafay war mu daal di koy delloo moom gone gi même bu dee amul maan gonel du ko faale déedéet farata la waaw mu ne wa hada lii nag huwa as-sawaab alladhi atbaqa alayhi al-jumhur mooy li nga xam ne li ëpp ci jumhurul ulama lii nii la ñu dëppoo moom la ñu waaw mu ne wa qaala ba'd ashaabina am na nag lenn ci suñu mbokk yi Shafi'i yi ñu naan laa yajibu warul mu ne wa huwa da'if aw ghalat lii moom lu faible la wax ju faible la wala a doon mu ne waa léegi dañ jaar beneen masala mu ne wa amma nisaa'u kanta jigéen man bu ma rombee jigéen dama koy nuyu mu ne kaay nag ma wax wa amman nisaa kanta jigéen ñi fa in kunna jami'an ah sallama alayhin bu dee ñu bari lañu jigéen ñu bari nga romb man nga leen a nuyu ne assalaamu alaykunna waaw wa in kaanat waahida sallama alayha nisaa bu dee nag benn jigéen la jigéen ñi ñoom ñoom ñoo koy nuyu wa zawjiha wala jëkkëram bu ko rombee wala wa sayyidiha bu dee jaam la kiiwam eh, ka ko moom wala wa mahramiha ki nga xamante ne nii mooy koj armalam moo ko mën a nuyu sawaa'un kaanat jamila aw ghayraha moo xam nag nii ndaw soosu ku scientifique la mooy ku rafet la wala déet voilà bu bu rafeteeg mu ñàkk rafet moo ci nii mën nañ ko nuyu wa amal ajnabi waa ji nga xam ne nag du koj armalam moom mën na koo denc soxna kooku moom fa in kaanat ajuzan la la yastahi istahabba lahu salaamu alayhi <laughs> bu dee ne màgget la ndaw si ab mère la boo xamante ni amatul dara lu ñuy xem kanam boo xam ne amatul benn lu ñuy xemmeem ci ñooñ kooku sopp nañ euh, yow euh, góor gi boo ko rombee nga nuyu ko waaw te tamit moom romb nañ wa wastahabba laha salaamu alayhi moom ndaw soo si meer boobee sopp nañ bu rombee waaju mel ne nooy mu nuyu ko waaw mu ne waman sallama minhuma lazima al axar raddu salaam kenn nag ci ñoom ñaar meer boobee wala jeune bi wala góor ku ci njëkk a nuyu sa moroom day nekk farata keneen ki mu fay la waaw mu ne waaye wa in kaanat shaaba tushtaha tushtaha lam yusallam alayha al ajnabiyya ah. mu ne waaye bu dee jeune la ab ab jigéen boo xam ne ndaw la waaw bu ñu mën a xemmeem la wala ajuzan benn màgget la boo xam ne tushtaha mooy màgget la boo non du màgget mooy mag la mag la waaye ah, ah man nga ko xemmeem de parce que voilà moom jeexalagu la ah. mu ne bu boobaa lam yusallam alayha kooku moom yow al ajnabi ki nga xam ne du ko ju du jëkkëram du mbokkam du loolu loolu ku ko ku ko armaalam ko moom doo ko nuyu yow boo rombee jigéen bu mel noonu bu ko nuyu de waaw te moom it walam tus walam moom itam bu dee ndaw soosee même bu dee mag la jeeg la waaye <laughs> ah am na lu ñuy xem neen ci moom bu rombee jeune bu mu ko nuyu waaw mu ne waman sallama minhuma lam yastahiq jawaaban léegi nag ñoom ñaar ku ci njëkk a nuyu sa moroom nag keneen ki c'est pas obligé mu lay fayan waaye wa yukrahu raddu jawaab waxuma la sax waru ko waaye dañoo mu koy fay mu ne hada mazhabuna wa mazhabul jumhur yi mooy suñu mazhab ak mazhabu jumhur ulama mu ne waaye wa qaala rabia kanta rabia muy sëriñu imam malik bi ibn abi abdirahman rabiatu ar-ra'y rahimahullah mu ne la yusallamu la yusallimu ar-rijalu ala an-nisa wala an-nisa ala ar-rijal mu ne góor ñi duñu duñu nuyu jigéen ñi ak ñu bari bari bari te jigéen ñi it lu ñu bari bari duñu nuyu góor ñi mu ne wa hada galat lii moom ak juumte la moom waxu rabia bi moom juumte dëgg la waaw <laughs> waaw <laughs> waaw wa qaala al-kuufiyuuna kanta waa yi moom rahmatullah nee nañ laa yusallimu ar-rijaalu ala an-nisaa lu dul ah, bu dee ne mahram jigéen amul ci góor ñooñee koo xam ne mahramam la waaw loolu noonu la ko al imaamu al-haafidu an-Nawawi bi muy eh, eh, sharh hadith la ci wax léegi la li ma doon wax sànq ne imaamu an-Nawawi lim na al-ulamaa booboo eh, <laughs> loolee ça dépend waaw ça dépend parce que euh, euh, euh, <laughs> al imaam al haafid ibn Hajar bi muy indi ci baabu taslim ala sibyaan di sara loolee ci kitaab ci kitaabul istizaan bu imaamul Buxaari rahimahullah mu ne fii nag waaw fii mu ne <coughs> wa axraja ibnu abi shayba ah mu ne imaam ibnu abi shayba rahmatullahi alayhi soloona min tariq ash'as qaala kaana alxasanu laa yara tasliima ala sibyan waaw mu ne alxasanul basri moom gisul woon ne nuyu ci euh, xale yi loolu gisul woon ne loolu lu ñuy def la quoi waaw <laughs> waaw loolu dañ naan ñii nii kii moom <coughs> liñ waxoon sànk rek liñ ko mën a lay biñ ko mën a utal mooy da koo yëgul woon ket waaw ndax mënula yëg ne yonent bi saa saam def na lee quand même di nuyu ko yi moom mu ñëw daan lool gisu ko parce que amu ci xam-xam mooy amu ci xadiis boo xamante ne bu ak ci moom la boo xamante ne mooy dëgëral lool comme ñii ñun lañ ko amee jële ko ci Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam rahmatullahi alayhim kon nag eh, am na beneen affaire bu imaamu Nawawi wax boo xam ne imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ngi koy tox waxal mu ne na an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi mu waxee li ñu waxoon tànk mais bon ñi nga xam ne dañ naan euh, bu dee ne euh, gone moo nuyu dañoo nuyu mbooloo gone nekk fa gone gi fay est ce que loolu ba loolu moom bu fayee doy na wala déet ginnaaw bi mu waxee loolu ak yooyu daal bi mu ko traité ba pare bi nga xamante ne moom ci la traité yooyee moom al imaam ibn hajar rahimahullah léegi mu teg ci beneen affaire imaamul hafiz ibn hajar mu ne wa qaala an-nawawi al asahhu <laughs> li gën a dëgër laa yujzi'u walaw ibtada as-sabi bis salaam wajaba al baligh mooy li waxoon na le waaw mooy masala bi ñu wax sànq mu ne liñ ci soxla walaw tada walaw ibtada as-sabiyyu bis-salaam wajaba ala al-baaligh loolu gisoon nañ ko sànq bu dee xale bi moo njëkk a nuyoo kooku day war al ki nga xam ne majeur la ar mu daal delloo xale bi nuyoo ci li gën a dëgër ko sànq mu ne qultu wa yustasna min <laughs> ne waaye nee na dañuy dañuy dañuy seppee di excepté nuyu ak gone maa law kaana wadi'an bu dee ne daa nekk xale boo xamante ne nii nag mooy mën nañu nuyu gone de waaye a condition que nekkul xale bu rafet a rafet wa xashiya min assalaami alayhi al-iftinaan yow nga ragal boo ko nuyoo mooy àddina daa yàqu léegi waaw mooy <laughs> xeetu góor jigéen yooyu la lay bañ a kii nga ba Iblis yóbbu la ci bu dee ko xale bu rafet a rafet a rafet la moom loolu moom nga ragal ne ah man na maa fitnaal yow bu ko nuyu waaw waaw rawatina bu nekkee daa xam ne daa nekk adolescent boo xam ne moom dong nga nekk bu ko def waaw loolu moom bu ko def waaw léegi ñun comprendre nañ bu baax lu taxoon ñoom ñuy wax loolu léegi nga xam ne góor jigéen gi ni mu tasee ci kaw suuf wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah wana al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi nag euh, mu tekki beneen xadis boo xamante ne nii moom itam bu ama am solo la muy xadis numéro 605 di xadis Seydina Anas ba léegi mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaal in kaanat al-amatu min imaa'i al-madiinati lata'xudu biyadi an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fatantaliqu bihi haythu shaa'at rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon xadis bi moom la ci al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala daal di teg waaw xadis bi ñu jógee foog naa waxoon nañ ne dina ñëw xadis 862 waaw mooy 604 bi ñu jógee que ne annahu marra an sibyan loolu walillahi alhamdu wal minna léegi nañ ñëw fi nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy xadis bi ci al imaamu al haafiz an nawawi taala daal mu ne wa anhu ba léegi xadis bi mu ngi koy jëlee ci Seydina Anas radiyallahu anhu annahu anna nee na in kaanatil ama léegi léeg benn jàmbu jigéen da doon jóge nee waaw fee la doon jóge laa wax am soxlaam ah lan lay def fekk yonent ma lay saasaam min ima il madina ci jaamu jigéenu madina yi la taxudu day fekk yonent ma saasaam toog wala nekk ci mbooloo am lu muy def mu jàpp ci loxo bi fa tantaliku mu daal di wéy dem waaw bihi xëcc yo téye loxo yonent bi saa saam moom <laughs> waaw haythu sha'at moom ndaw soosee bu ko soob nag yonent bi saa du du du du du du loxo bi wala xëcc loxo bi ay waaw looy def fii non yaa ma fekk ma nekk ci ay mbir ñëw xamoo ci lan laa nekk bu ñëw rek dama xëcc nii ah doon wax lool de <laughs> comme ñun moom saa yi. non ñun ñoo dañu am problème quoi ñun moom ni mu gaawe woon ci ñun léegi <laughs> wal iyaazu billah mu ne rawaahul Buxaari hadis bi solo na ko imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala première njàngat est-ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko sëriñ mag al imaam Muhammad ibn Yazid al-Qazwini yu al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul adab baabul kibri <laughs> wa qaala Mujaahid thani isfihi après ba mu jeex <laughs> mu ne foofu la ko mu ne wa qaala Muhammad ibn Isa mu ne Muhammad ibn Isa di Muhammad ibn Isa ibn Najih al-Baghdadi gis nga ne wa qaala nee na mooy waxul haddathana <laughs> waaw léegi loolu moo tax lii nii ma euh, mooy mais nag lu dëgër la waaw ndax moom mi siqatun la comme l'imam al-Hafiz wax Ibn Hajar alimun bi hadith Hushaym ku xam hadith Hushaym la waaw nga xam ne boroom xam-xam yi ñoom Yahya ibn Ma'in ah, Eh, moo tax imaam Yahya al-Qattan mu ne ak Ibn Mahdi eh, eh, kii Ali ibn al mu ne dégg naa Yahya al-Qattan suñu sëriñ bu mag bi ak Abdurrahman ibn Mahdi ñu koy laaj moom mii di Muhammad ibn Isa hadiisu Husaym yi saway xam nga ne ya <laughs> voilà <laughs> waaw kon moom ku ku kii la woon voilà kon loolu lu ama am solo la waaw ah kon mu ngi noonu léegi mu ne kon wa qaala Muhammad ibn Isa qaala haddathana Husaym mu ne Husaym gis nañ ko ibn Bashar Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar Abu Mu'awiya al-Wasiti al-Bukhari al-asl rahimahullah qala mu ne akhbarana Humayd at-Tawil mu nekk ñu xabaare mooy Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullah qala mu ne haddathana Anas ibn Malik mu nekk ñu nettal mooy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam mi ngi gis ci jotaay ci hadith bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna annahu qala kanat al-amatu min ima'i ahli al-madinati la ta'khudhu bi yadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa tantaliqu bihi haythu sha'at voilà hadith baa ngi nii nii la ko ëndee léegi hadith bi nii al imam euh, euh, euh, Ahmad solo na ko wax nañ la ko ah imaamul mu ne gis nga tallale bii li tax imaam Ahmad jëlewu ko non imaam al Bukhari jëlewu ko ci imaam Ahmad parce que mënoon na ko solo ci yoonam. mooy mu ne wa innama adala al-Bukhari an taxrijihi an Ahmad ibn Hanbal li tasrih Humayd fi riwayat Muhammad ibn Isa bit-tahdid fa innahu indahu anhu shay waaw mu ne mu ne li tax imaam Ahmad en fait hadis bi xam nga doo gis Sahih bi nga gis imaam Ahmad naan jëlee ci imaamul euh, Ahmad non imaamul Bukhari di jëlee ci imaam Ahmad mu ne hadis bi lenn kese na imaam Ahmad jëlewu ko ci moom imaamul Bukhari jëlewu ko ci imaam Ahmad parce que imaam Ahmad yoon bi mu ko solowee foofu euh, may Humayd la Humayd en fait mudallis la Humayd nit tawil mudallis la mooy koo xam ne day def nëpp nëppal moo tax imaamul Buxaari comme que imaam Ahmad ni mu ko solowee <laughs> moom eh, dane an ba ana Humayd an Anas Husayma dane an ba ana xabaare nañu Humayd an Anas mu jëlee ci Anas xam nga loolu leerul an mooy mën na nekk lu jokkaloo mën na ko bañ a nekk comme que mudallis la mu gis beneen càllale boo xam ne bu eh, eh, Muhammad na Isa bi boo xam ne foofu moom Husayma xumay dane dane dafa wax lu leer Husaym foofu dane sëy naa kii euh, euh, euh, Humayd at-Tawil lu leer la wax foofu te gis nañ ko sànq dane haddathana Anas ibn Malik waaw imam Anas ibn Malik moo ñu nettali loolu moo tax imaamul Bukhari rahimahullah bàyyi càllale imam Ahmad bi jëlewu ko ci moom mu jële ko ci sëriñ bii nii ne wa qaala Muhammad ibn Isa waaw manoon na ne Eh, jële ci imam ahmad mu jële ci uh, uh, Husaym ak yooyu jaar waaye defu ko parce que lii la waaw parce que imam ahmad nettaleem bi eh, Husaym foofu affaire yi leerul an la wax parce que imam ahmad dane haddathana Husaym qala akhbarana Humayd an anas ibn Malik te musnad anas ibn Malik waa ji mu nettali affaire mu ne nag looloo tax ahmad bi mu ñëwee imaam Ahmad jàng na xadiis bi ci imaam ci imaam al-Bukhari jàng na ci imaam Ahmad mais mais mais indiwul bopp ci Sahih parce que an anatu ki nga xam ne mooy euh, Humayd at-Tawil te mudallis la woon loolu mooy li nga xam ne moo taxoon mu ne kon yonent bi alayhi salaam ginnaaw kon loolu ci taxriij bi rahmatullahi ala al-jamii mu ne jigéen bi doon na am benn jigéen ci jigéenu euh, Medina yi nga xam ne jaam Allah waaw jaam am na ci benn riwaaya aaya in kaanat al walidatu min walaidi ahli al madina waaw am na doon na am kenn ci ñi nga xam ne dañ leen a jur ci waa imam ahmad yi waaw nga xam ne ay jaam lañ day ñëw fekk yonent bay saasaam jàpp ci loxoom waaw fama yanzi'u yadahu min yadiha hatta tadhhaba bihi haythu sha'a yonent bay saasaam du rocc loxoom ci loxo ndaw soosee jaam boobee lu dul mu yóbbu ko fu ko neex mu doxal ko soxla soosee waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar moo tax imam al al al hafiz an-Nawawi al-Bukhari non Ibn Hajar rahimahullah al-Asqalani mu ne waqad ishtamala ala min al-mubaalagha mu ne gis nga xadis bi mu ne ginnaaw avant lool mu ne wal maqsuudu min al-axdi bil-yad laazimahu wa huwa ar-rifq wal-inqiyaad mooy téye ci loxo yow ku ñama jël sa loxo téye ko di dem nga bàyyi ko loolu mooy wane ne yow da ngaa neew ak moom nekk koo xam ne da ngaa lewet ak moom ba pare te lum la digal bëgg nga defal ko ko boo ko mënee da koy def. mu ne xadiis bi nag dafa lamboo ay wàll ci al mubaalaga fi tawaadu luy wone ne jiggi day yonent ba lay saab sa am na mu gën a mate ci li nga xamante ne nii mooy ak wàcc boppam waaw mu dëddu ab jigéen tuddul góor waaye tudd ki nga xam ne ki doon jàpp loxo waxuma la ab ab ab gor la de non ab jaam waaw waaw allahu akbar mu yóbbu ko fu ko neex allahu akbar te comme ni ñu wax sànk du ne it eh, bàyyil sama loxo bi waaw mu ne wa hada dallun ala mazidi tawadu'i waaw allahu akbar waaw <laughs> mu ne waaw mu ne lii ah, wa ta'biru bil axdi bil yad isharatu ila ghayati tasarruf hatta law kanat hajatuha kharij al madinati waltamasat minhu musa'adataha fi tilka al haja la sa'ada ala dhalika mu ne loolu day wane lim ne daa jàpp ci loxo waaw mu ne mooy gis nga aajoom bu ndaw si bu sàkku woon ci moom yóbbu ko gin biiti Medina sax sàkku ci moom am lu mu koy doxloo lu mu koy defloo yonent bi saa saa bu ko manee dina ko def allahu akbar waaw mu ne wa hada dallum li day wane ala mazid tawaadu ci yokku ak wàcc boppam alayhi wa bara'ati ak nim deñe woon min jami' anwaa'il anwaa'il kibri sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne ci xeetu ay gi rëy mën a nekk ci doomu aadama waaw waaw léegi nag kibru dafa yées waaw moo taxoon mu waxoon te hadith ibn Mas'ud bi la yadxulul jannata man kaana fii qalbi misqaala dharratin min kibr du dugg àjjana képp koo xam ne yow sa lu toll ni dara lu ndaw ndaw ndaw dafa nekk ci sa xol doo dugg àjjana wal iyaadu billah kam nekk sahih imam Muslim rahmatullah alayhi ndax rëy dafa bon rëy lu bon la waaw batarul wa xamtu naar waaw yow moom la ko yonent bi saa saam firé woon waaw ne rëy daal lenn la mooy da ngay rëy bañ ba pare xeet na ca ne wal iyaazu billaah yonent bi saa woon na lool kon dañ ciy gis ne nii la meloon moom alayhi akbar baabul tawaadu wa xafdil janaahi lil mu'miniin bu rëy tawaadu' buntu wàcce sa bopp wa xafdil janaahi lil mu'miniin ak wàcce sa laaf ngir wéy ngëm yàlla yi moo tax nii la meloon waaw waaw ku ñëw am soxla amul looy xaar naan yonent bi alayhi salaam la de non déedéet amul woon barrière yooyu nga xam ne ñu bari ci ñun moom lañ utal suñu bopp waaw ba nit ñi ñemewuñ leen dañ koo ñeme woon te du ñeme yebaate waaw wal iyaadu billaah waaw lanaa fi rasuulillaahi uswatun hasana réy yu baaxul ñun doy nañu képp ci ndawul yàlla la sallallahu alayhi wasallam royukaay bi gën a mat nañu wàcce suñu bopp gis nañ ko xadiis bi ñu génn man tawaada yë borom bi moo ma waxyu ah inna allaha awha ilayya an tawaada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad borom bi moo ma waxyu ne na ngeen wàcc seen bopp ba bu kenn di puukarewu ci keneen waaye bu mu rëy di beew ci keneen kon nag ah moom mii lañu borom bi uh, royloo gis nga ni meloon waaw yow waroo am uh, ëtt yi nga toog gone la waaw waa tonton doo ma paas doo ma doo ma jox kaas am na ñoo xam ne wallahi boo leen waxee loolu ñu jàpp ne kii moo ma yàpp ah yow mën nga jónni yow eh bu ma tonton ah nga gis mais loolu man problème ci nekk eh, rawat yi gën a rëy moom rawatina jigéen même jigéen boo man a leen a mag mais jàpp nañ ne mais après lu tax mu ma yónni ko waaw wala moo ma gën a suufat maa ko mag tuuti mu ne doo dem ci kër da ngay génn nii waaw man nga moo waaleel diw mu jàpp ne loolu xol yabaate la wal iyaadu billah ñooñu nekkul seen xol yi maa fi suduurihim maa fi la kibrun loolu ak rëy kafee nekk ci seen dënd wala ayaadu billah ñooñu xanaa jànguñu xamuñ nii lañ xam ne yonent bi saa saa meloon ab jaam jaam xam nga mooy kan ci société bi xam nga ñun parce que amatuñ jaam xam ne amul droit dañ koo moom waaw amul benn àq àq bu am dañ koo moom waa ji ko moom bu ko neexee jaay waaw nga xam ne léeg-léeg ñu tegloo ko ay liggéey dañ na ma wala bañ kooku mooy fekk yonent bi saa saa jàpp ci loxoom dem moom laaj ko li mu bëgg mu doxal ko ko waxuma lool de moom mu nekk surgaay jaam bi yaa ngi imaginer lool yaa ngi imaginer lool yonent bi saa saa bi doxal ay yónnent ab na namm koo xamante ne moom dañ ko moom ci liggéey forcé la waroon a dëkk wal iyaazu billaah ñun moom ñun ki ñuy wax du sax jàpp léeg-léeg sax kooku war nañoo mën a yónni mais dañoo rëy waaw man jigéen du ma yónni léegi mat soo yu yées yëpp waaw nga xam ne fu ñu gisee jigéen moom pour ñoom toroxa kese waaw non non jàpp ne dañ nekk jigéen wax leen dara rek day wane ne ñii dañ maa yàpp ak nga gis muy muy tëb li li kuur li punte ni ñay la ëpp loolu lépp ak kibru la goo xamante ne wallahi buntu bi dañuy woo ci ñu sori ci loolu waaw allahu akbar te nag ñëpp mooy yow amul ñu naan kee ñii dañoo kaste non man moom ñii duñu dara ci société bi ñooñu moom buñ ma jegee buñ ma laal te tam dañ ciy gis ne yonent ba sa sam newul woon di seexlu nit ñi quoi xam nga ñu mel noonu tam nga ne non ñii dama leen a seexlu comme ni ngay gis ñi waaw ñuy ñu gàttaar lool fat bi ñu ubbee màkk bi ñuy joxe bàyyiti xam Hamza ibn Abdul Muttalib moo ne woon di séddale Zamzam al Mubarak mu ñëw yonent way saa saam mu ne ko mu ne al Fadlu doom ju mag ji waxoon nañ ko fan yee demal nga ëndi yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ci a defaroon naa ko kaas bu baax foofu ndab lu baax ngir mu naan ci yonent way saa ne maa bañ li nit ñi di naan laay naan jox ma ci li ma baat yi nga jël di ko tànqal nit ñi ñuy naan ci loolu laay naan allahu akbar aba aba ak rëy rëy waaw mooy loolu xoolal xoolal seexlu woon nit ñi comme ni ngay gisee ñenn ñu naan kilifa diine lañ wala kilifa lañ ñuy seexlu nit ñi waaw bëgg ñoo toog ak ñoom di lekk ak ñoom lépp nekk ci mit du ñu naan ak ñoom waaw seenuk lekk nekk mit boo xam ne nit ñi xalaat naan est sax day lekk ak nangam ta moo dàqa lekk mit yooyu yëpp du nekkul li nga xamante ne mooy mooy mooy sunna yonent bi alayhi salaam kon nag eh,